wa yaqulu al-imaamu al-haafiz Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shaafi'i rahimahullah fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saadisi wa sab'iin ba'dal mi'atayn wa anhu radiyallahu ta'aalaa anhu annahu qaala zakara rajulun li rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam annahu yuxda'u fil buyuu' fa qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam man baaya'ta faqul laa xilaaba muttafaqun alayhi wal xilaaba in mu'jamatin maksura wa baa'in muwahhada wa hiya al-khadi'a kon al-imam al-hafiz an-Nawawi rahimahullah di ñëwaat ak ñun ci suñu chapitre bi deux cent soixante-seize di wax baabu nahyi anil ghish wal xidaa bunt bi wax xaraamal bu ñu xaraamal li nga xamante ne mooy tromperie naxaate waaw wal xidaa ak naxaate waaw léegi ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañu xadiis mille huit cent non mille cinq cent quatre-vingt-un mu ne woon wa an ibni Umar radiyallahu anhuma anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qaal anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam nahaa an an-najsh walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a jël xadiis bi nga xam ne avant dernier muy xadis mille cinq cent quatre-vingt-deux wa anhu xadis bii mu koy jële moom mu ko jële woon waaw muy sayyidna mawlana ibn umar radiyallahu anhuma annahu qaala nee na dakara tudd rajulun benn waay li rasulillahi ñeen dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam waay daa ñëw gis saa saa ne ko annahu que da yuxda'u fil buyu' saa buy jënd waaye transaction bu mu def dañ koy nax parce que daa amoon euh, problème ci wàllu xel ndax lu ko daloon waaw mais nag ñàkkuloon ak ràññeef à cent pour cent fa qaala rasulullah ndawal yàlla li saa saam ne ko man baayaata ne ko képp koo xam ne jaay jëndati ci moom wala ngay deflanteeg moom ci wàllu transaction commerciale loo xam ne yaxantu la fokkul wax ko ne ko laa xilaaba lan mooy laa xilaaba al imaam an-Nawawi mu ne wal xilaabatu bi xaa'in mu'jama maksuura balaa loolu ma takkal la ko mooy xaa bu am tomb muy xaa boo xamante ne nii maksuura ci suuf lañ koy maas xii xii ci suuf bul wax xabul wax wa baa'in ak baa muwahhada boo xam ne mooy baa boobu benn tomb rek lay am ci suuf wa hiya mu ne lool nag mooy alxadiya mooy ak tromperie mooy ak naxaate képp koo dem na dooy jëflanteel nee ko laa xilaaba amulug naxaate de mooy tey boo ma naxee bu ma ko bu ma bu ma demee ba nit ñi xamal ma ne dañ maa naxoon loolu engagé wu ma mooy dama koy fecciwaat te tamit ragalal yàlla ci ni ngay doxaleek man te bañ maa nax ci lii nga xam ne moom laay séq ak yow mu ne xadiis boobu muttafaqun alayhi al imaam al xaafis al buxaari al imaam muslim ibnu al xajjaaj rahmatullahi alayhi maa ñoo ko bokk sax léegi laaj bu njëkk bi mooy mooy est-ce que ñoom ñaar dong ñoo ko solo ñu la déedéet hadis bi al imaamu Maalik ibnu Anas imaamu daaril hijrati solo na ko ci kitaabul buyuu' jaami'ul buyuu' indi na ko foofu al imaamu Ahmad solo na ko ci musnadam ci ay yoon yu bëree bëri waaye na ko noon al imaamu Abu Daawuud solo na ko an-Nasaa'i rahmatullahi alal jamii' al imaamul Buxaari rahimahullahu ta'aala indi na ko fu bëri kitaabul buyuu' baabu maa yukrahu minal xidaa'i fil bay' sharia waaw indi na ko foofu mais indi na ko feneen kitaabun fil istiqraad baabu maa yunhaa an idaa'atil maal voilà ak feneen ak feneen kitaabun fil xusuumaat ak kitaabul xiyal maa yunhaa min al xidaa'i fil buyuu' loolu lépp indi na ko léegi bu jëlee biñ la ñu ko wax mu ne haddasanaa Abdullah ibn Yuusuf mu ne nettali suñu sëriñ bi Abdullah ibn Yuusuf di at-Tinnisi Abu Muhammad al-Kalaa'i ad-Dimashqi al-Misri rahimahullahu ta'aala Abu Muhammad nag génn àddina deux cent dix-huit wax nañ la xadiis bi imaam Maalik soloo na ko waa Sahiihayni imaam al-Buxaari ci yoonam la ko jëlee Abdallah ibn Yuusuf qaala mu ne axbaranaa Maalikun mu nekk ñu nettali mooy Maalik di Maalik ibn Anas ibn Maalik ibn Abi Aamir ibn Amr ibn al-Haarith ibn Ghaymaan Abu Abdillah al-Asbahi al-Himyari imaamu daaril hijrati rahimahullah gën a àddina quatre-vingt-quatorze début fin quatre-vingt-treize début quatre-vingt-quatorze génn àddina 179 rahmatullah alayhi an abdi an Abdillah ibn Dinar mu jël ko ci sëriñam di Abdillah ibn Dinar al-Qurashi al-Adawi eh, mawlahum muy Abu Abdirrahman al-Madani eh, moom génn àddina 127 an an Abdillah ibn Umar mu jël ko ci gàttigéem di Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza Abu Abd Abdillah Abu Abdirrahman moo hadiis mi génnoon moo ko solo woon moo tax Imam an-Nawawi ne wa anhu fi woon ibn Umar génn àddina ñenn ne 73 am ñu ne 74 bokk ci abaadisatul arbaa bokk ci ñu ëpp ginnaaw Seydina Abu Hurayra mooy képp ku solo ñun nettali xadiis yonent bi salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi an an Abdillah ibn Umar radiyallahu anhuma anna rajulan zakara linnabi sallallahu alayhi wa sallam annahu yukhda'u fil buyu' fa qaala idha baaya'ta fa qul la xilaaba kon ni lokal imaamu daal di solo bi kan daal imaamu Muslim Abul Husayn ni benn bërëb la ko man yuxda fil bay' mu ne haddathana Yahya ibn Yahya mu ne nekk ni fi Sëriñ bi Yahya ibn Yahya di Rayhanatu Naysabur Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdurrahman ibn Yahya ibn Hamad at-Tamimi al-Hanzali Abu Zakariya mawlahum al-Minqari rahmatullahi alayhi gane àddina 142 génn àddina 226 léegi moom nag mu daal di koy jëlee nag ci sëriñam bi moom itam waaye xaaral Yahya ibn Yahya lu wax non

Yaxya ibn Yaxya waaw waaw génn àddina waaw deux cent vingt-six rahimahullah wa Yaxya ibn Ayyub voilà kii dax ak beneen Yaxya yooyu beneen sëriñ Yaxya ibn Ayyub di Yaxya ibn Ayyub Abu Zakariya al-Baghdadi az-Zahid rahimahullah génn àddina cent cinquante-sept génn àddina deux cent trente-quatre rahmatullahi ala al-jami' wa Qutayba ci ñetti sëriñ ñeenti sëriñ la ko jële Yaxya ibn Yaxya Rayhaanatu Naysabur Yaxya ibn Ayyub az-Zahid Abu Zakariya ak wa Qutayba mu Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tal ibn Abdillah as-Saqafi mawla Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani gane àddina 148 génn àddina 240 wa ibn Hujr ak tamit seen beneen sëriñ di ibn Hujr di Ali ibn Hujr ibn Iyas ibn Muqatil ibn Mukhadish ibn Mushamkhish al-Baghdadi as-Sa'di al-Hafiz rahimahullahu ta'ala al-Marwazi gane àddina 154 génn àddina 244 rahmatullahi ala al-jami' mu ne qala Yahya ibn Ayyub Yahya ibn Yahya sama sëriñ mu njëkk bi nii la ko waxe moom dane axbarana xabaar nañu wa qaala al-aaxaruna ñu tees mu Yahya ibn Ayyub Qutayba ibn Hujr ñoom ñëpp rahmatullahi ala al-jamii ñoom nag li ñu wax mooy haddathana kàddu yooyu lañ utilisé ñu ne haddathana nett na la kan moo leen nettali ñu ne Ismaa'il ibn Ja'far Ismaa'il ibn Ja'far ibn Abi Kathir al-Ansari az-Zuraqi mawla Abu Ishaq ñu ne Abu Ibrahim al-Baghdadi al-Mu'addib al-Qari rahmatullahi alayhi 80 rahmatullah alayhi an abdillah ibn dinar gis nañ ko sànq annahu sami'a ibn umar gis nañ ko sànq radiyallahu anil jami' yaqul dhakara rajulun li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu yuhda'u fil buyu' fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man bay'aka faqul la khilaba fa kana idha bay'a yaqul la khiyaba waaw parce que waa ji dafa amoon affaire yeneen saa dafa ko waxal xilaaba mais dafa amoon problème euh, dafa moom waaw parce que am ñu ne daa demoon xare ak yeneen ci bari léegi nag am benn noon yi am luñ ko sànni ci bopp bi léegi nag loolu nag moo moo tax ci la ak ak waxam leeratul woon nag voilà moom yeneen saa dana ko laa xilaaba moom muy wax laa xiyaana laa xiyaaba laa mooy moom la la ya la koy wax xam nga loolu bari na waaw léeg-léeg xale noonu lay wax xale boo xam ne wax ci setagul waaw man na lay muy wax yàpp wala yu mel noonu kii nag moom ak la woon waaw euh, euh, dinañ gis après lan la borom xam-xam yi di wax kan insha allah taala laa xiyaaba la doon wax laa xiyaaba voilà waaw kon loolu mooy li nga xamante ni euh, mooy loolu la doon wax ndax dotom boo xam ne moo ko daloon moom waa ji rahmatullah alayhi léegi kon xadiis yaa ngi nii nii la ko al imaamu al imaanaani al-Bukhari ak Muslim rahmatullah alayhim yenn yi ci imaam Malik la jaar yeneen yi gis nga jaaru ci yoonu imaam Malik rahmatullahi ala al léegi nag mu des euh, bala dugg ci lëkkaale beeg yooyu mooy lool parce que dugg ci taxrij bi ba léegi waa waa ji kan waaw al-imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah euh, mu ne kii nii zaada Ibn al-Jaarud fil mu ne Ibn al-Jaarud yokk na ci téereem bi al-Muntaqa mu ne min tariqi Sufyaan mu jaar ci yoonu Sufyaan an Naafi' mu jëla ko ci Naafi' annahu Hibbaan ibn Munqiz mu ne wa huwa bi fathil muhmala wal muwahhada astaqila voilà wala euh, xab waaw Hibbaan mooy loolu xa xaa bi da nga koy maas ci kaw baa bi nga xam ne benn tomb la nga def ko sadda Hibbaan voilà ibn Munqiz ñu ne moom nii la mu ne loolu war a waahu Daaraqutni imaam ad-Daaraqutni rahimahullah soloo na ko min tariq Abdil A'la wal Bayhaqi min tariq Yunus ibn Bukayr mu ne al imaam ad-Daaraqutni soloo na ko ci yoonu Abdil A'la kanta al Bayhaqi mu soloo ko ci yoonu Yunus ibn Bukayr kilaahumaa ñoom ñaar ñépp an Ibn Ishaq ñu jëlee ko ci Ibn Ishaq mel bihi ci yoon bii mu jàll voilà mooy imaam Ibn Ishaq taalibi Naafi' la woon mu jàll mu ne qaala Ibn Ishaq imaam Ibn Ishaq nag lii la ko waxee mooy est-ce que ci Naafi' la ko jëlee qaala Ibn Ishaq moom leneen da ne fa haddathanii moom keneen la ko jël fa haddathani Muhammad ibn Yahya ibn Habban voilà waaw mu ne nettali na ma Muhammad ibn Yahya ibn Habban qaala huwa jaddi Munkid ibn Amr moom nag waxul ne Habban la mais dane sama maam la waaw mooy Munkid xam nga ngay dane na Habban ibn Munkid la mu ne non non la nag ibn Amr mu ne wa kadhalika na ko nii rawaahu la ko solo ibn Mandah al-imam ibn Mandah min wajhin akhar rahimahullah an ibn Ishaq beneen yoon jëlu ko ci al-imam ibn Isaaq ibn Yasaar imaamu ahli siyar wal maghaazi léegi nag kon ñii nee nañ Xabbaan la ñii ne Nu'maan kii la du Xabbaan mais baayam la muy Munqiz muy Xabbaanu Munqiz am ñu ne Munqiz la voilà kon nag moom da euh, nekk koo xam ne dañ ko doon nax parce daa amoon problème voilà comme ni nga xamante ni nii euh, moo tax fii al imaam Anas euh, imaam euh, al-Hafiz Hajar mu ne imaam Ahmad ak ashaabu sunan solo nañ xadiis mais ci beneen beneen saxaaba ah naka noonu imaam Ibn Hibbaan ak al-Haakim ci yoonu Seydina Anas mu ne boobu inna rajulan kaana yubaa'a wa kaana fii uqdatihi fii uqdatihi da'f wala fii uqdatihi fii uqdatihi euh, da'f mooy da doon da doon jëndante nit ñi waaye nekk na ci ak paxam ak ak ak faiblesse daal mooy waa ji ñorul woon exactement parce que ko daloon loolu la woon waaw daa laalaale euh, lañ ko sànni woon daal yóbbuwaale mel ni xel mi nekkatuloon moom tout le temps tout temps voilà léegi nag yeneen saa salaam mu ñëw nag ko yeneen saa salaam ndax jaay ko doon wax quoi voilà yeneen saa salaam na ko léegi yow lii la waaw bu la ke boo jaayantee kenn wala ngay jëndantee kenn waxal ne euh, ne euh, laa xilaaba amulum naxaate amulum woraate imaam ibn Sa'd nag yoonam bi imaam al Xaatim mu ne zaada ibn Isaaq ba léegi ñu ngi ci taxriij bi mu ne imaam ibn Isaaq yokk na ci fii riwaayati Yuunus ibn Bukayr wa Abdul A'la an bi nga xam ne Yuunus ibn Bukayr moo ko soloo ci moom ak euh, Abdul A'la nga xam ne foofu dane summa anta yeneen xaasam daam lu ko ci yokk ne ko summa anta bil xiyaar fii kulli sil'atin ibta'taha salaasa layaal fa in radita fa amsik wa in safita fardud nee na yeneen xaasam da ko cee defal beneen beneen beneen beneen charte ne ko non seulement booy jënd ci kenn wala mu lay nee ko amul na xaate booy jënd amul waraate de amul na xaate léegi nag bu dee dalaa jaay am nga choix ñetti guddi yoo xam ne boo demee nga gis ne ah gërëm nga marchandise nga téye bu dee gërëmoo ko nga delloo ko ko voilà loolu maa la ko may man yeneen saa si maa la ko defal waaw <laughs> nee na fa baqiya waa ji des na hatta adraka zamana Usman radiyallahu anhu huwa ibn mi'ati wa thalathina sana mu ne moom dund na ba jamonoy Seydina Usman xilaafu Seydina Usman ibn Affan alayhi ridwaanu rahiimu rahmaan fekk mu ngi amoon cent trente ans Allahu akbar waaw na nag ah na fa kasura naas nit ñi bari fii zamani Usmaan mooy nit ñi dañoo bëgg a bari Medina ndax dëkk baa ngi yokk si wa kaana idaa ishtara shay'an fa qiila lahu bu ma soona jënd dara ñu ne ko innaka ghubinta ah, fiihi ne ko yow nax nañ la ci de yow bu ñëwee jënd ba jaay gis ko dëkk ku la jaay lii daf laa nax raja'a bihi mu jël marchandise ma delloo ko ko kojaawe fa yashhadu lahu ar-rajulu min as-sahabati radiyallahu anhu bi anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qad ja'alahu bil khiyar thalatha fa yaruddu lahu fa yaruddu lahu darahim mu ne saxaaba yi nag buñ ko mosoon wax loolu ne ko yow kii dalaa nax ku la jaay bi dalaa nax day delluwaat ànd ak moom ba ci ko jaay ne ko hé man nii maa ngi seede man te ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu defaloon kii ne ko am nga choix ñetti fan buñ la kenn jaayee loo xamante ne ak nax da cee nekk boo gërëmul ñetti fan bu ko defee waa ji bu dee gërëmul ñu delloo ko waa ji delloo ko xaalisam voilà no waaw <laughs> al imaam al xaafiz rahimahullah waaw mu ne qaala al ulamaa mu ne boroom xam-xam yi nee na laqanahu an-nabiy rahmatullah alayhim yonent bi ne mu ne yonent saa salaam daf koo sa kàddu yi haadha al qawl wax bi laa xilaaba lii yatalaqqa bihi inda al bay' ngir mu wax ko laata muy jënd laata ñuy fas transaction bi kam koy defal fa yattali'a bihi saahibuhu ala annahu laysa min dhawi al basaa'ir fi ma'rifati as-sil'a wal maqaadir wa maqaadir al qiima fa yara lahu kama yara li nafsihi voilà lima taqarrara min hadd al-mutabaayi'ayni ala adaa'i an-nasiha kama taqaddama fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fi hadith Hakim ibn Hizam fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima hadith boobu gisoon nañ ko ci Riyad bi mu ne nag borom xam-xam yi nee na yeneen saasam da ko fa kàddu yi ne ko dee ko buy waaj a jënd bu ko defee waaj yi ko war a jaay xam ne ah kii bokkul ci ñi nga xamante ne ñoom boroomi ràññee lañ yu ma sëkk ci xam yu ñu xam produit yi ñuy jënd waaye tamit mooy lu nekk lan la war a jar loolu moom xamu waaw léegi nag bu ko defee kooku nag moo war a chargé commerçant bi jaral moom li nga xam ne moo gën ci waa ji ak loo xam ne moom du ci loroo moom commerçant bi mais du lor waa ji comme ni nga xam ne moom bu doon moo ne woon place am li mu doon tànnale boppam comme ni nga xamante ne nii mooy noonu la saxe ci te ñaar ñiy jënd kiy jënd kiy jaay ñoom dañoo war a ku nekk da ngaa war a nasiha daal di laay biir sa moroom comme ni nga romb woon xadiis bi nga xam ne bu Seydina Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu mooy al bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa gisoon nañ ko ci Riyad xam ne ñaari jaay ñu ciy jënd ciy jaay am nañu foi fekk tàqale koogu hadith ibn Umar la woon tamit non ibn Umar tamit solo na woon du mel muy xiyaarul majlis lañ koy wax waaye bii bu Seydina Hakim ibn Hizam nga xamante ne mooy frère wu yaay Xadiija moo doon bàyyam radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne fa in sadaqa ya sallam ne bu ñoom bu dee dëggu nañ wa bayyana ku nekk dëggu leeral dañu nëbb keneen ci ay vices yow itam nga bañ a ñëw naan ko noonoo yow marchandise ñii nga lii waaye lu wax nga koy jaayee trente euros alors que man bind woon naa ko keroog quinze euros waa ji jàpp na dëgg la mu jaayee la ko lool ndeka na ngay kàcc loolu bu ñu waxee dëgg te leeral buurika lahumaa fii bay'ihimaa des nañu barkeel ci seenum jaay seenum jënd yeen ñaar mu ne xadis boobu mu ne nag fii waaw xam nga bii passé ñu ngi ko doon wax ci xadis bële ne li gën a mooy nag yoo xam ne dañ koo naxe ci yu mel nii eh, comme que li nga xamante li nga xam ne mooy euh, enchères yi yëkkati ko te bëggul woon a jënd di yëkkati prix yi ba koy jënd léegi waa ji ba découvrir ko boroom xam-xam yi bon waxoon nañ la loolu mu gën a siiw mazhabam da loolu day yàqu ak waaye buñ jël imaam Maalik ay zahiriyya kanta nag waa jumhuur dañ ne noonu waa ji def na waaye loolu day jàll loolu nag laa am ñu ne bon est-ce que nga xam ne mooy mooy mooy mu am choix mais choix bi yoneen saa koo tënk ci ñetti fan léegi nag mbir mi lépp loolu la mooy fii nag euh, mu ne mu ne al imaam al haafiz al hajar rahimahullah mu ne nag euh, euh, xadiis bi bon léegi xataa bala ñuy dugg ci fii euh, mooy taxrij bi baax léegi lan mooy lëkkaaleem ak suñu buntu bi nga xamante ne nii al imaamu al xaafid an-Nawawi rahimahullah da koo tudd baabu nahyi anil ghish wal xidaa ñu ne la lii la tere buñ koy tere moo tax waa ji nga xam ne dañ ko doon nax rek ñu ñëw wax ko yeneen saa sam yeneen saa sam jox ko lu loo xam ne moom lay fajoo ba bu ko defee kenn du ko wala képp ko nga xam ne am na droit de rétractation waaw rétracté wu fii ñetti fan bu ko neexee bu nee ay mbokkam xool na waaw ndax delloo ko xaalisam neex na la na la voilà mu ngi noonu moo tax yeneen saa saa ne ko laa xilaaba waaw man baayaata képp koo xam ne jëndante nga moom faqul wax ko laa xilaaba amulub naxaate amulub woraate amulub wurit waaw kon loolu du wane ne loolu dañ koo aaye parce que bu ñu ko aaye woon laa nga xam ne day nax yi day taq li nga xam ne mooy loolu war la am ci njaay diggante ñoo xamante ne borom bi dane fa aslihu bayna axawaykum rafetal leen seen diggante tromperie moom tricherie warula dox seen diggante ak dëbbante lim jaa wala ngay nax waa ji di ko gor loolu war nga sax sa mbokk jullit la boo newoon place am est ce bëggoonoo ko ko def wallahi doo ko bëgg kon nag laa xilaala voilà kon nag mu ngi noonu loolu nga xam ne lor la mu koy dugg mu koy dal nit ñi di ko nax yeneen saa saa jox ko paraat bi li nga xam ne alhamdulilah bu ko defee loolu moom day am droit boo xam ne léegi bu demee nag lay mbokkam bu ñuy gis ne waa ji dañoo nax seen baay wala seen seen seen seen mbokk ñu dem tan moo la ko jaay diw eh ñëwal yeneen saa saa nee na aywa am na ñetti fan sabal waaw par force ko nga delloo ñu suñu xaalis voilà ndax loolu jaaduwul kon nag loolu ginnaaw loolu ñu continuer kon lu taalibaa ngoog li al imaam al xaafiz ibn xajar di wax mu ne wastadalla bi hada al hadith wastudilla alhamdulillah tegtaloo nañu utal nañ tegtal bi hada al xadis ci bi li ahmad al imaamu ahmad rahimahullah wa ahadu qawli malik qawli malik annahu yuraddu bil ghabni fahish waaw lii mooy masala biñ génnoo rek hal innahu yaqtadi fasaad al manhi anhu fasaad al manhi anhu ndax bu sharia tere dara lool day yàq waxoon nañ la euh, euh, majorité xama hanbali yi te loolu mooy mazhab imam ahmad wax la tamit boo xam ne maliki yam na ci ñoom ñu koy wax zahiri yi te ne loolu day yàq mu ne nag xadis bi bokk na ci li ñuy tegtale te utal tegtal Seydina Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ak lenn ci waxu imaam Maalik yi te ne képp koo xam ne dañ laa nax nga dem di jënd ñu nax la nax boo xam ne moom dafa flagrant quoi non sawaay sawaay sawaay yi sawaay il n'est pas sérieux quoi xoolal sawaay iPhone la yor ab iPhone sawaay ñëw jënd ko ci moom weccoo koog moom benn manque quoi benn panaal yooyu yuy ëpp après mu toj quoi ñoom il n'est pas sérieux maanaam loolu loolu dañ naan yéey attention waaw ñu ne loolu moom <laughs> waaw li man lam ya'rif qiimata sil'a koo xam ne xamul dëgg-dëgg lu euh, marché bi yuy jar bu ñu ko naxee ndax boo xam ne dafa fa la grand loolu moom sawaay dañ koy delloo waaw xam nga lii lañ la doon wax keroog ne la ne la xadiis bële naxaate bu toll noonu waa ji lu doon jar quinze nga fexe waa ji di waa ji di yokk enchère yi di yokk ba mu jënd ko soixante quinze alors que après mu mu trouvé na waa ji doon kii mais est-ce que dañu naan rek garaawul non non mais loolu loolu li jëli dëgër waxoon nañ la ko ne ñun loolu lañ jàpp même bu dee waa ji mbóor waxuñu loolu c'est-à-dire waa ji daal day am choix day am choix parce que loolu moom taxaate la waaw amul ne waa ji léegi loolu la quoi voilà te loolu day dugg ci waxu doon imam Ahmad bi mooy ne képp koo xam dañ laa nax nax koo xam ne dafa flagrant quoi du ay nax yu ndaw voilà luy jar euh, ko juróom ñaar loolu sax triple ci loo xam ne ci nax la bu loo xam ne waa ji da koo gërëm ndax bu dee dañ koo gërëm waxoon naa la xadiisu euh, Urwa al-Baariqi bi nga xam ne daa yenn saasam da koo joxoon diinaar ngir mu jënd xar bi ñaari xar ba pare jaay mennum xar mi diinaar indi yeneen saasam xar ak ak diinaar waxuñu loolu kooku dafa ñor tam doon jëndal ñor na kenn naxu ko kii mooy ki nga xamante ni xamul ni mu demee wala dañ koo trompé comme ki nga xamante ni moom waa ji enchère mbir yi moom moom ñor na waaye bon comme que waajee mu ngi yokk ñeneen tamit di yokk ndeke waaji ñu bari la recruter ay cinq personnes bu kii yokkee kii yokk moom ñu dem ba ci biir mu jaay affaire bi quinze fois yow fois quinze de bénéfice waaji retrouvé ne dañ boobaa na ne kooku day mu koy dellu am na droit dem ne delloo lu que loolu rab faaxis la dafa garaw quoi voilà kon lii mu ne lii xam ne dañ ciy tegtala utal tegtal Seydina Ahmad ak imaamu Maalik ci seen wax boobu ak lenn te ne wenn ci waxam yi te ne képp koo xam ne naxa nañ la nax bu flagrant moom waaw ci wàllu mooy bénéfice boo xam ne dafa flagrant te waa du lu mu gërëm mais dafa ñàkk xam dara voilà waa ji daal di jaar ci kaw loolu nax ko nag te xamul que xamul xiimaay euh, kii te dañ koy delloo yu raddu voilà waaw <laughs> waaw mu ne nag wattu oqiba mu ne gaay nag nee nañ ah, non non non euh, dé am na sallallahu alayhi wasallam innamaa ja'ala lahu al-khiyar li du'afa parce que loolu manu ñoom ñeneen ñeneen ngeen koo généraliser parce que bu dee kii nii yonent bi alayhi salaam li mu def mooy parce que moom dafa faible ci wàllu xalaat ak xelam parce que li ko daloon dafa amoon problème voilà loolu la problème physique bi mu am loolu moo tax yonent bi alayhi salaam defal ko lii alors que koo xam ne amoo problème physique kenn du la defal lii waaye ma ne inshallah li dëgër mooy wax ju jëkk ji wax bi nga xam ne mooy imaamu ahmad ak yooyu moom la njëkk a nettali voilà mu ne walaw kaanal xam ne yamliku biil fas la maxtaaja ila shart xiyaar mu ne nga xam nga xam ne mooy ngandum bénéfice da ngay fexe commerçant bi day fexe am ci dara kii am ci wax naa la bénéfice cent pour cent mën naa nekk mais il faut ñooñu nekk ñu ñor te am ci biir parce que nit ki mën a ñor mais dañ koo ndax comme enchère ki ñëw di yëkkati ci mbir mi combine mais noonu xelam intact na mur na mais dañ koo nax léegi est-ce naan grawul même bu dee nee ngeen waa ji am na bàkkaar ma ne loolu am na problème laa wax waaw li ñu ne bu doon loolu la euh, bu lool amee dañoo cee war a euh, fas yaa di yàq njaay mi fekki ko kon soxlawul ñu ñu ñuy defal xiyaar waaw di tànnaloo nit ki albayaani bi la xiyaar maa lam yatafarraqa fekk tàqale koobu mën nañoo am boo mën nga ne boo mën nga bàyyi naa waaw te tàqale koobu imaam Ibn Umar mooy li gën leer loolu mooy li gën a wér te ne euh, loolu tàqale koo ab daan yi la mooy yaram yi moo taxoon bu masoon na jënd dara ñu bëgg lu mu bëgg day fexe daal di wan waa ji gannaaw dem ba jóge foofu daal di ñëwaat bu ko defee affaire bi façon kon loolu noonu mu a kon loolu doonu woon am solo dañ naan loolu dina am solo mais loolu mooy dans les temps conditions mais laa nag condition normale mais lii daraa ci normalul waa ji bu dee koo xamante ne xelam neexul kenn du ne lii xaadisatu ayni la comme ni ko ñoom Imaam Nawawi di wax keneen lii moom pour waa ji kese la woon eh, lii de dafa am problème psychique mais nag il pas complètement du ko perdre tout temps mooy day day ci xelam dina di def waaye it ñoru waaw mag la waaye daa am lu ko dal loo xam ne daanaka xelu xale la yor mais bu dee loolu dañ koy xijra mais mooy kii bu sax xelu xale la yor dina xalaat dina kii mais dafa defee ñor nit ñi di ko nax comme kii ñàkkul sensibilité ak tamit ràññee complètement bu boobaa dañ naan sawaay li gën a dëgër daal mooy ne ku mel noonu dañ koy moo kii ñoo bokk ndax la waraloon yeneen xaasam wax lee képp koo xam ne dal na la mooy kooku yi dañ ko ciy mën a ilhaq dañ ko ciy mën a delloo rek ñu même affaire bi loolu insha Allah loolu lañ gis ne mooy li bañ a dëgër mooy wax bi njëkk a yónnee ne loolu euh, nettali mooy imaam al Haafiz Hajar ne loolu la ñuy tegtale imaam utal tegtal imaam Ahmad ak benn ci waxu al imaamu euh, Maalik euh, imaamu daaril hijrati radiyallahu ta'ala anhu eh, eh, wa arda loolu lañ gis ne insha allah mooy li nga xamante ne moo gën a lëng ci wax léegi al imam al-hafiz Hajar mu ne wa qaala ibn al-Arabi kanta imam ibn al-Arabi nag al-Maliki nee na yahtamilu anna al-khadi'a fi qissati hadha ar-rajul kanat fi al-'ayn aw fi al-kadhib aw fi al-thaman aw fi al-ghib fi al-ghib fala yahtaj fala yuhtaj biha fi mas'alati al-ghib bi khususiha wa laysat qissatun 'amma wa innama hiya khassatun fii waaqi'atu ayn voilà lii lañ doon wax mooy moom yi mu wax nii sax te ni mbir mi mooy xadiis bi ci boppam moo leeral la li muy dàq looloo am voilà te <laughs> eh, li jëm ci euh, euh, yenu na ne c'est possible que ne naxaate gi nga xam ne ci euh, nettali waa ji nii nekkoon na ci ayib la ci ayib wala boo xamante ne wala wax bi ak ci ayib ci marchandise bi wala boo ak tàcc boo xam ne jaaykat bi moom la koy tàcc wala boo ci njëg bi muy jë bi muy jënd bi waaye nekkul rek ci comme boo jëndee nga xam ne kii day ut muy am kii tamit mbir mi jaroo ko loolu nga xam ne taraabun boo ñuy def xam ne genre bo mooy du naxaate dëgg-dëgg mooy fexe yow nga fexe bon jaay loo xam ne doo ci gaañu waaye waa ji jënd tamit mu am ci loo xam ne dina ci gis boppam loolu noonu mu ne loolu du masala bi voilà kon soxlawul ñuy wax lool ci li sukkandikoo lii ci wàllu wàllu masala xam alors que euh, lii du rek du du sax loo xam ne luñ mën a généraliser waaye kii rek ci kaawu kii kese la doon dox loolu laa la wax moom la Imaam an doon wax waaye loolu lay fi di dëgg voilà parce que loolu bala nga koo wax ci nekk loo xamante ne lan moo tax qiyaas bi am voilà ilhaqu far aslim bi far'in voilà mooy kii li ko daloon du képp ku mu dal pourquoi ñu ne kële kese la lan mooy différence lu tax mu nekkoon ko lu kese ni moom ñu ne ko yow moom malheur wala mal bon <laughs> dommage wala yow moom garaawul quoi muñal kese déedéet kenn du wax muñal inshaa Allah voilà moo tax al imaam al haafiz <coughs> rahimahullahu ta'ala rahmatan waasi'a <laughs> mu wax ay kii hmm? euh, waaw ne mu ne mu ne Kanta imaam al-Hakim hmm? Euh, mu ne kon waakan ko xay di la imam euh, ibn al-Arabi qaala mun imam al-Hafiz nee na mu def ci ne wa amma ma ruya li nga xam ne moom lañ solo an Umar jëlëb sayyidina Umar radiyallahu anhu mu ne annahu kallama fil bay' fa qaala daa ma sa wax ci wàllu jaay mu ne maa ajidu lakum shay'an awsa'a mimma ja'ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li Habbab ibn Munqidh thalathata ayyam waaw ko Seydina Omar da ne ci doon wax ci wàllu jaay ne man trouvé wu ma lu gën a yaatu li nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaam defaroon xabbaan ibn munti ñetti fan mooy bu ñu la naxee wala yu mel noonu am nga ñetti fan ngir retraite ngir delluwaat gisuma lu gën a yaatu loo xamante ne samaaxatu shar'i la ngir tamit dañ nit ñi dina xam ne seen biir noonu naan def na lu xaraam waaye mooy fasu na say noonu jeex na a ah, bu ko defee loolu day di problème voilà mu ne loolu nag mu ne waaye xadiis boobu fa madaaru fu ki muy wër-wër loo mooy ala ibn lahiya mooy ibn lahiya huwa da'if te dafa dëgëru moom dafa da'if ci euh, position mu ne waxu kama xaal imam Ibn al-Arabi yi li mu wax lool la akhrajahu mooy hadith bi bu da'if la waaw dëgg la mais ñoo bokk position ci côté boobu mooy ci wàllu madhab mu ne na ko noonu li mu wax ne da'if la lool la mu ne qaala akhrajahu kama qaal noonu la akhrajahu at-Tabarani wa ad-Daraqutni wa ghayruhuma min tariq imam at-Tabarani ak imam ad-Daraqutni ñoo ko solo ak ñeneen ñu dul ñoom ñaar ci yoonu Ibn Lahi'a lakin al-ihtimalat allati dhakaraha qad ta'ayyana bi riwayati allati sarraha sarraha bi hal bi anna kaana yumkanu fil buyut mooy li mu dàq noonu naan loolu du ma salaam tey mais xadiis bi lan la wax léegi daa am koo xam ne dañ ko doon nax <laughs> ci jaay loolu jeexul te loolu la woon mooy du dañ koo tromper de waaw mooy ne mais ci ci ci ci loolu la mu ne riwaay yooyu noonu ci boppam ñoo saxal moom li ñuy dàq waaw leeral na bi annahu kaana yubanu fil buyu' wastadalla bihi mu ne wastadalla bihi tegtaloo nañ ci ala anna amadd al xiyaar al mushtarita al mushtarak salaasa ayyaam min ghayri ziyaada yam nag mu ne lii tamit dañ ciy jëlee lii saa wax waa ji te loolu ñëw yokk boobu ñëw ci euh, yoonu imaam Ibn Sa'd même bu dee imaam an-Nawawi dana loolu dëgërul voilà dëgërul kon nag loolu kenn du ci mais loolu imaam al-Hafiz Ibn Hajar li muy wax mooy daa appui affaire bi ak nga xam ne ñoo ko dëgërul ne euh, euh, ne tegtaloo nañ ci que mooy délai bi nga xam ne moom la ñuy permettre nit ki mën a tànn ku mel nii lañ sartal ñetti fan la ñetti guddi la mënu koo dépasser waaw amul luñ ci yokk mooy doo ci yokk li am na hukmun ndax acte la boo xam ne war a dafa rot ala xilaafil asli wuuteeg cosaan bi mooy boo jaayante ñu jeex na waaw ko ngeen bu ngeen tàqale koo jeex waaye yeneen saa sam defal ci ab charte ci ni moom la laa nax nax bi garaaw garaaw waaw tey voilà kon loolu la quoi man nii naa wax loolu la <laughs> <laughs> voilà léegi ndax daa wuuteeg li nga xam ne mooy cosaan bi kon nag ñuy war a yem li nga xamante ni defal bi fa yastataru bihi wax te ñetti fan kon foofu lañ war a yem wallahu taala aalam mu ne wayu ayidu te liy dëgëral jànla alxiyaari fil musarra salatat ayyam liy dëgëral loolu mooy li nga xamante ni mooy ci dëkk buñ def choix ki nga xam ne mooy al musarra al musarra mooy lan moom waxoon nañ ko ci façon naxaate yi la jël sa gàtt boo xam ne waa ji meew mi la bëgg soome nga jaay ko ko dàq doom ji soril ko ko takk ween yi kenn du ko nàmp mu diis gan waa ji jënd ko te mu ko jëndee ratt ci ñaari fan affaire yi seey loolu nag yeneen saa saa may na ko ñetti fan ngir mu retracté voilà delluwaat bu gisee ne dañ ko doon ndax mu ne loolu day dëgëral ñett yi mu ne kon nag waa kibaaru salaas fi ghayri mawdi ak yoo xam ne sharia day bàyyi xel ñett yi ci loo xam ne du benn bërëb bërëb yu bari waaw kon nag mu ngi noonee wallahu ta'ala a'lam waaw waaye tegtaloo ci xadiis bi ala anna man qaala inda al aqd képp koo xam ne ba muy fasu transaction dafa wax laa xilaaba amul na xaate annahu yasiru ila tilka sifa ila tilka safati bil xiyaar waaw bu ko fee wax jeex na kooku day am choix sawaa'un moo xam wajada fiihi ayban moo xam marchandise bi ba mu ko jëndee ba pare aw xam nan wala loo xamante ne am laa loo xam ne moom du marchandise moo am problème mais moom la waaji nax nax boo xam ne mooy ramnul faaxisha tax ñuy ne waaye wa balagha ibn Hazm moom dafa dafa dafa jéggi dayo quoi fii jumudihi comme zahiri rek <laughs> ni nga xamante ne moom moom daal kàddu yi li wax daal ci loolu la yem ndax yoonu naw ay xool ndax <laughs> te xikma yeeg yooyu xayas beeg yooyu yëpp yoonam nawu ci quoi fa qaala mu ne law qaala bu waaji waxoon laa xadi'a aw laa ghash aw ma ashbaha dhalika lam yakun lahu al-khiyar hatta yaqulu laa xilaaba mëna <laughs> na gis nga waaji bés bu waxul kàddu gii yoneen saa sala wax laa xilaaba na ko leer ne bés bu waxee laa bu waxee ne par exemple laa xadiya amul waraate aw laa ghasha amul naxaate amul triche aw ma ashbaha zaalika wala lu mel noonu lam yakun lahu xiyaar kooku amul choix day wax laa xilaaba bi yoneen saa suma wax laa xilaaba gesey dox <laughs> lu nekk synonyme moom loo xam ne ñoo bokk lu ñuy tekki bopp xadiya lool boo ko waxee doo du dox <laughs> mu ne loolu nag moom moom moom mooy mu ne loolu moom <laughs> mu ne wa min ashali ma yuraddu bihi alayhi li loo xam ne nag moom lañuy delloo waxu imaam ibn Hazm bi mooy annahu sabata fi sahih muslim ken sax na ci sahih imam muslim rahimahullah annahu kaana yaqulu laa laa ji lu mu doon wax gis nga sahih imam muslim bi gisoon nañ ko sànni <laughs> moom mënul woon a wax laa xilaaba laa xiyaaba la doon wax mu ne du sax na ne laa xiyaaba la doon wax léegi est-ce loolu daa yàqu mbir mi waaye yow <laughs> bi taxtaam yee ñaari tomb ci suuf xiyaa te waxul xilaa waaw badala laam mu taxaw palaasu laam bi kon nag loolu waaye yow <laughs> mu ne loolu mooy li gën a simple luñ mën a dellooy waxu Imaam Ibn Hazm bi waaw waaw ndax waa ji waxoon nañ ne dafa amoon problème ci làmmiñ ginnaaw ba ko la koy dal dalee quoi waaw mu ne wa ma dalika malgré lool xam nga naan na waaw kay kooku am na lay parce wax prononcer kooku waxuñu mais ku mën a prononcer la wax leneen yow doo am ñu ne la waa yow imaam al-Xaasim ne malgré loolu wa ma zalika lam yataghayyar al-hukm fi haqqihi 'inda ahad min as-sahaba malgré noonu mu doon yaa xiyaaba la doon wax amul kenn saxaaba yi koo xam ne dana bon yow yaa xiyaaba nga wax ko yonen saa salaa xiyaaba la loo xon amul kenn ci ñoom xam ne noonu la doon doxaleek moom li mu wax loolu lañ koy jàpp waaw alladina kaanu yashhaduna lahu ñoo ko doon seedeel saa su ne ndax dafa bind ba jàll Usmaan comme ko waxee alayhi ridwaanu rahiim rahmaan saa bu ko kenn jaayee nax ko saxaaba àndal mu ñëw na ko hée yonent bi alayhi salaam moo defaloon waa ji ja'alahu bil xiyaar mu mën a tànn te waxul ne bon yow kenn dootoo tànn parce que waxoo laa xilaar wala yonent saa sa waxoo laa xiyaar nga wax waaw kon nag fa dalla ala annahum loolu ne kenn ñoom saxaaba ya radiyallahu anhum yàqul ñoom dañoo doyloo fii daalika ci lool bil maanaa ci maanaa maanaa bi kese lañ lañ bàyyi xel quoi mais pas waxu imaam Ibn Hazm wal iyaadu billah wastadalla bihi mu ne mu ne xadiis bi ba léegi dañ ciy euh, tegtal di ci tegtaloo que ki nga xam ne mooy ki mag laa yuhjar alayhi kenn du ne ah dafa mage kon nag dañoo ko war a utal euh, tutora koo xam ne moo ko yiir di ko doxal ay di ko gérer alalam ak ay mbiram du lool dañ naan mag la rek ñu defal ko ah. walaw tabayyana même bu nee leer na safahu safahu euh, mooy sa ak safaa safahu voilà safahu même bu nee ne ak manqué mu des na mooy mooy leer na li maa fii ba'du turuq Anas luy dëgëral lool lenn ndax li lenn ci yoonu Seyna Anas wax nañ wax solo na ko annahu euh, am na ahlahu te ne waa ji xabbaan wala ñu ne euh, munt ibnu munt wala ñu ne munt bi moom dafa ay ñoñam atawu nabiyya dañoo dikkal yeneen saa salaam fa qaalu ñu ne ko yaa rasuulallah yaa tawajjal saa saa ihjur alay waaye may ñu ñu daal di ko yiir mooy di gérer alalam wala yow nga def mu ne fa daahu yonent bi alayhi salaam woo ko fa nahaahu anil bayaan tere ko ne ko ah comme que say bokk wax nañ lii bàyyil kon di jënd ak yooyu del bàyyi ñoom ñu la koy defal fa qaala waa ji ne ma asbir waaw yeneen saa saam suuf que manuma am ñu ah am manuma mu ngi bañ a di jëndal sama bopp ak di doxal sama bopp samay transaction fa qaala nee na yow saa soxna ko idaa baayaata léegi nag bu dee jëndante ne wala di jaay di jënd laa xilaaba waaw. léegi nag mu ne watu wokki ba waaye ñii tegtaloo lii am na luñ leen wax nag ne leen ñoom bi annahu law kaana al alal kabir laa yasihhu la amkana alayhi bu doon ne mooy xëjru ki nga xamante ne yiir ki nga xamante ne gérer alalu ki nga xam ne ku mage la loolu daga loolu loolu wéru konante ko nee na saa salaam dina bokkam yooyu ñëw di ko wax dina leen ko ne leen déedéet loolu lu tax ngeen koy laaj ndax loolu warula mën a nekk wa amma qawluhu le fait que nag yeneen saa saa yam yahjur loolu ci moom wala yadullu ala man al hijri ala safi loolu tekkiwul ne day tek day day ki nga xam ne daa dexe dexe cim xel ñu daal di am koo xam ne moo koy gérer alalam waaw de toute façon mooy bu dee ne koo xamante ne nii vraiment euh, moom moom xam nañ ne ndax wala tu'tu sufaha amwaalahum borom bi nee na bu leen jël ñi nga xamante ne ñooy fuqaha yi waaw di leen dox li nga xam ne mooy seen alal yi parce que loolu mooy dañ leen di nax waaw loolu dañ leen di nax wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama waaw ñoom bu leen leen jox seen alal ndax il faut ku leen di gérer un gouverneur quelqu'un koo xam ne mooy gérer seen mbir loolu leer na mais kii bu leen bon mooy kii ñàkkul woon loolu complètement waaw mais nag comme que woon njëg bi tamit mooy xaw na dugg ci wàllu safi waaw loolu imaam al-Hafiz ne loolu nag hadith euh, bi mënula teggi ne lu àtte boobu na waaye loolu ki nga xam ne mooy juge bi ak nga xam ne mooy àtte mufti bi mooy xool selon cas yi waa ji est-ce que malgré lii ko dal man naa continuer di def ay transaction yoo xamante ne nii lor bu ko ci dugg xam nga ci lor na ko ci dugg mais na saa xam dafa taari dafa baare lor googu ci ne ko boo jëndutee kenn ne ko laa xilaa ba ba pare nga am trois jours yoo xam ne di nga am droit rétracté voilà loolu nag dañ naan képp koo xam ne jege na waa ji mais dañ koy defal loolu rek bi du waa point du ci moom la yem voilà képp nag koo xam ne melul hijr wallahu ta'ala a'lam léegi al imaam al haafiz mu ne mu ne wastudilla bihi hadith bi am nañu ci tegtaloo ala jawaaz al bay' bi shart al xiyaar mooy possibilité jaay teg condition mais hé eh, mooy tànn voilà xam nga daa am ci borom xam-xam yoo xam dañ naan loolu amul xiyaaru majlis mais loolu loolu mooy luy am te waxoon nañ la ko mooy te gisoon nañ ko sax bi ñuy gis albayyaan bil xiyaar waxoon nañ ci dara dellul foofu waaw mu ne wa ala jawaazi shartil xiyaar lil mushtari wahda am na ñu naan tam possibilité que ne kiy jënd moom kese moo am li nga xam ne mooy possibilité rétracté mën a ne wow bu ko gërëmee mu continuer jaay mi wéyal ko wala boog mu mu dellu mu ne wa fii nekk na ñu ciy jànge maakaana li nga xam ne la nekkoon ahlu zalika al asr mooy waa jamono joojee alayhi min ar-ruju' ila al-haqq ci dellu dëgg wa qabul ak dellu mooy parce que bu benn saxaaba ñëwoon fekk waa ji ñu jaay ko ba pare mais dafa gis nga see ndax day dem ci waa ji rek nag yoon saa seen waxoon na waa ji d'accord delloo waa ji xaalisam mu ne wa qabuli ak nangu xabarul waaxid mooy xabaral waaxid di nangu euh, qabulu xabaril waaxid nangu xabaar boo xam ne information boo xam ne benn nit a ko jox fil xuquuq ci lim ci àq yi wa ghayri ak yu mel noonu parce que yii àq la mais kenn saxaaba bu masoon a dem ku ko naxoon wala ku ko jaar loo xam ne foog na ne jaaduwul day dem ne ko ren saas la moo waxoon yi te ci saasa kooku da koy nangu dina yéedéet yow kenn nga est ce que loolu waaye indil ñeneen ñoo xam ne doo wallahu taala alam kon xadis la moom mu nekk xadis boo xam ne bu rëy la voilà wallahu taala alam bii di ñëw insha allah ñu jël dernier xadis wallahu taala